kon alimamu alhafidu Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis mille sept junne ak juróom ñaar mu ne waan abi Lubaabata Bashir ibn Abdil Munzir radiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala man lam yataghanna bil qur'ani falaysa minna rawaahu abu daawud rahimahu llahu bi isnaadin jayyid maanaa yataghanna yuhassinu sawtahu bil qur'aan mu nekkoon al imaam al euh, nawawi rahimahullah ah mu daal di ciy teg li nga xam ne mooy xadis bi nga xam ne moom la ñu nekk mu ne waan abi lubaaba eh, moom ñu ngi koy dóor a gis non Seydina Abu Lubaaba ñu ngi koy dóor a gis waaw <laughs> Bashir Abdil Munzir la de billahi <laughs> waaw ñu ngi koy dóor gis ñu koy dóor gis xadiisam Allah bon euh, moom nag xadis euh, bi kese kese kese kese kese kese kese kese moo fi xadisam ci téere bi Seydina <laughs> Abu Lubaaba mu ne an Abi Lubaaba te wa an Abi Lubaaba te mu ngi jële ci baayu Lubaaba waaye Bashir la tuddoon di doomi Abdul Munzir radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent sallallahu alayhi wasallam qaala nee na man lam yataxanna képp koo xamante ne nii du neexal moo la imaamu Nawawi mu ne yataxanna mooy yuhassinu sawtahu bil qur'an mooy di neexal baatam ci alquran yoneen saa sam ne képp koo xam ne doo def loolee di neexal sa baat ci alquran fa lay fa min naa kooku bokkoo ci ñun dekkiwul ne nekkoo jullit de <laughs> non jullit nga waaye doxaloo sunna si sama sunna moom doxaloo ko ci wàllu jàng alquran moom defoo ko waaw <laughs> kon <laughs> loolu la mu ne rawaahu al mu nekk ko solo mooy Abu Daawud al Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi la ca wax nañ ko maanaa yataghanna yuhassinu sawtahu bil Qur'aan mooy di reefa rafetal kàddoom baatam ci Alqur'aan ah parce que Alqur'aan mooy eh, waaw rafet na ba pare waaw <laughs> kon nag <laughs> waaw eh, eh, aywa bu ngeen bëggee mooy comme li boroom xam-xam yi di wax. la boroom xam-xam ba doon wax naan ma madaxtu muhammadan bi qasidati walakin madaxtu qasidati bi muhammadin sallallahu alayhi wa mu ne tagguma yonent saa sallam di ko jaare ci samay xasida de waaye ba ma bëggee samay xasida daal di kawe am solo fa yàlla damaa dem tagg sayyidina muhammad nag xam naa ne bu ma jaar bu ma ko taggee moom sama lépp rafet <laughs> Allahu akbar <laughs> voilà <laughs> kon waaw kookoo taggu waaw woo fi bàyyee di tagg ñoo xam ne moom jaruñu ko moom yooyu ay ñàkk ñàkk ñàkk sa léegi kon mu ne rawaaw Abu Dawud léegi kan moo ko solo keneen ñu ne la hadith bii bii de ah, moom dong moo ko wéete al imaam Abu Dawud mu ko di kitaabu baabu istihbaab tartiili fil qur'aan waaw sopp gi ñu sopp ci té julli Eh, eh, sopp ngay toftale njàng mi dañ ko taf tafee di ko gaaw gaaw ko gaawal di kii di parax paraxee waaw dalal mu ne hadathana Abdul A'la ibn Hammad mu ne ki ñu nettali ma Abdul A'la ibn Hammad Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr albahiliyu mawlaahum rahimahullah abu yahya albasri rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana abdul jabbar mu ne ki ñu nettali mooy abdul jabbar ibn al ward abdul jabbar ibn al ward la wax muy abdul jabbar ibn al ward ibn abil ward al qurashi al makhzumiyu rahimahullah abu hisham al makki rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu ibn abi mulaykata mu ne dégg naa ibn abi mulayka bi abdullah ibn ubaydillah ibn abdillah ibn abi mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'an ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Shuhaym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Bakr juge Seydina Zubayr ibn al-Awwam Abdallah ibn Zubayr la woon fële ca Makka nekkoon ki nga xam ne ba mu ne xalifa nekk juge waaye nekk noddukatam gisoon nañ ko hadis bi Seydina Ibn Abbas ñëwoon bi hmm, doomu Seydina Usman bi génne àddina ak Seydina Ibnu Umar gisoon nañ ko moom mii moo ne woon seen diggante toogoon diggante Seydina Ibnu Umar ak Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma kon moom mu ne qaala mu ne mu ne qaala yaqulu mu naan qaala Ubaydullah ibn Abi Yazid mu ne ibn Abi Mulayka mu ne rahimahullah mu ne Ubaydullah ibn Abi Yazid de muy Ubaydullah ibn Abi Yazid Abu Muhammad al-Makki mawla ahlu Makka <coughs> nee na waaw moom nag l'an 40 la juddu mu ne moom nee na euh, euh, euh, <coughs> nee na lan la wax mu ne dafa wax ne marra bina abu lubaabata mu ne sayna abu lubaaba ibn abdil munzir di bashir dangay xam ne loolu nag moo gën siiw mooy bashir la tuddoon ibn abdil munzir am na ñu ne rifaa ibn abdil munzir la tuddoon ñii ne rifaa ibnul munzir ñii ne mubashir ibn abdil munzir Euh, waaye yooyu euh, bon Abu Lubaaba daal li gën a siiw mooy Bashir ibn Abdil Munzir te Abu Lubaaba moom boo wax nu xam kan mooy Abu Lubaaba moom nag ñenn ñi dañ ne Seyna Abu Lubaaba mii sedd euh, kii woon siiw na xew-xew waa Banu Qurayza ak yooyu siiwoon na xew-xewam ba moom ak Tabuk am nañu ne xilaafu Seyna Ali li génn àddina radiyallahu anhu am ñu ne non kii dund ba année cinquante yi am ñu ne non ci xilaafu naa Ousmane la génn ànd ñenn ñi ne non xilaafu Seydina Muawiya am ñu ne non dépassé na parce que cinquante yi Seydina Muawiya kañ la génn ànd na cinquante neuf hein génn àddina rek année soixante yi dugg xilaafaay gone yi <laughs> daal di tàmbali bi Seydina Abu Hurayra doon naan man moom yàlla na yàlla def ma bañ koo fekk moo taxit moom itam année boobu la génn àddina kon eh, sauf euh, euh, kii nii Abdallah ibn Ubaydillah ibn Yazid moom la quarante la gane àddina lu juddu kon bu dee ne bu dee ne hadis bii dëgg la bu dee hadis bii wir na kene dane marra bina Abu Lubabata Abu Lubaba daf ñoo romb Abu Lubaba daf ñoo romb kon c'est sûr que du jamonoy Seydina Ousmane la gaañu parce bu doon loolu nan la ko kii Seydina Ousmane année cinq kii nan la mën a nekkee juddu cinq ans après ba pare man Abu Lubaaba dañoo romb koo xam ne faatu na cinq ans avant waaye mën na la nekk jamonoy Seydina Ali parce que Seydina Ali la quarante la kon tamit kii année boobu la gane la la juddu sax kon mooy li gën niru bu dee xadis bii dëgër na voilà lool bu dee ne xadis bi dëgër na parce que kat al imam euh, al Munziri waxu ci dara <laughs> waaw waxu ci dara waaye hadis bi al imaamu Nawawi dane ci kii hadis bi imaam Abu Dawud solo na ko ci ñaari sanad yoo xam ne yu baax la waaye mu ne wa sa isnaadi Sa'd ixtilaafun la yadur waaw mu ne ci sananu euh, Saad de am na ak wuute goo xam ne lorewut du lore moo tax euh, loolu bi mu ko soloo gis nañ dane rawahu Abu Dawud bi isnaadin jayyid waaw mu ne imaam Abu Dawud de soloon na xadiisu ib Abu Lubaaba bi ci sanad boo xam ne bu jayyid la moom dàpp ne kon kon ci kaw loolu kon dañ naan Abu Lubaaba kon ñi ne cinquante yi la génn àddina loolu moo gën a parce que kii jële ci moom ne dañoo robb au minimum temps yooyu mu am dix te lool li xew-xew mu am di li nga am dix man nga ko fàttaleku voilà kon <laughs> mu ne marra kon abu ubaydillah ibn abi yazid mu ne rahimahullah marra nii la hadis bi ñëw mu ne marra romb na bina ci ñun abu lubaba te sayna abu lubaba faat ba naahu hatta daxala ñu topp ko waaw daa bi yi temps liñ doon xenc mooy yiw te xam nañ ne yiw mu ngi saxaaba yi la ne waaw ñii yonent bi alay saa saam yar te wa man rabbaahum alladina rabbaahumul Mustafa wa kafa ñoom la yonent bi yi saa saam daal di yar ku mu yar doy na waaw léegi nee nañu topp ko nag ba ni muy duggee këram fa daxal naa lay ñu dugg ñun ànd ak moom fa idaa rajulun bi ñu daal ñu ngi fekk këram ak moom ci boppam rasul bayti nii mu nekk góor goo xam ne nii këram gi kër gi dafa ràpp quoi kër gi yàppaay ornement naay sal fii dóor ay meuble fii dóor ay kii fii naay sal fii kër gi daal kër gu ràpp la rasul hayha mais moom ci boppam ay yéreem yi mu sol ak ni mu mel dafa ràpp quoi fa sami'tuhu yaqul nee na maa ngi ko dégg mu naan sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan laysa minna man lam yataghanna bil qur'an waaw mu ne dégg naa yoon saa saam ne bokkul ci ñun mooy bokkul ci suñu sunna doxalul suñu sunna waaw Allahu akbar ndax loolu mawqan zajr la ak ar-rada waaw day tax nit ku dégg lool dégg yoon saa saam naan bokkoo ci man loolu même bu la waxul dootoo jullit loolu quand même war na laa mën a war na laa gàjj quoi ba nga kii kon yow lii nii ñàkk koo def kon garaaw na bu ko kenn minimiser de defu la waaye bu ko minimiser waaw nga xam ne boo ko déggee day am lu muy def effet bu muy def ci sa xol quoi ana kan ci ñun moo bëgg di def loo xam ne yeneen saa saam dane képp ku def li bokkoo ci man ya <laughs> voilà ne dégg na yeneen saa saam naan laysa minna man lam yataghanna bil qur'an bokkul ci ñun képp koo xam ne yataghanna bil qur'an sayyidina imaamu Nawawi nee na yuhassinu sawta mooy di rafetal baatam bil qur'an ci alquran léegi qaala nee fa qultu libne abi mulayka léegi ibne abi mulayka moo ko nettali abdul jabbar ibn al ward léegi nag bon kii ne euh, abdul jabbar ibn ward nee na fa qultu libne abi mulayka mi ma nettali hadis euh, ma ne ko mais ya aba muhammad ara'ayta idha lam yakun hasana sawt ma ne waa mais abu muhammad moo doon dàkkantalam mais waa mais euh, imaginez bu dee ki nit ki xalaatul rek bu dee ne mais nit ki moom moom baatam neexul ah parce que am na ñoo xam ne seen baat moom neexul du tout waaw lool yàlla moo koy def da ngay koo xam ne baat bi day neex lool mais am koo xam ne baat bi neexul dara dara dina jéem nag mais lu mu jéem gis ne daal njaw des na desi naw xam bin daal mbir mi daal des na waaye nee na nag ma ne ko mais yow Abu Muhammad waa mais seetal bu dee ne waa ji moom <laughs> baatam neexul nag lam yakun xasana sawt qaala yuhassinuhu masata mu ne ko da koy jéema neexal nu mu man waaw ngir doxal sunna <laughs> waaw léegi xoolal xoolal hadith bii nii xam nga ñu ngi la ko doon wax ñaan la wax ne hadith bii hadith bañ njëkkoon a gis Abu Hurayra ba ñu ngi la doon wax naan la hadith boobu buñ ci ñëwee dinañ ñëw Seyna euh, al al al al al al al Bukhari rahimahullah ni mu tudde woon buntu ba baabu man lam Eh? man lam yataxanna bil qur'aan waaw buntu boobee ne la woon xaaral dinañ ci eh, am na xadiis mil sept bi mu ngi ñëw waaw mille sept bi mu ngi ñëw wu ñëwee foofu dinañ ci gën a taxaw xadiis boobu nag <laughs> eh, ñu doon wax mooy bii waaw mooy xadiis bii voilà léegi moo tax dinañ ci taxawaale tuuti insha allah ne la dina ñëw Euh, li nga xam ne mooy mille sept hadiya li nga xam ne mooy mille sept léegi euh, buñ ñëwaatee fi nga xam ne moom la nekkoon <coughs> buñ ñëwaatee euh, lan lañ doon sànq waaw kay mooy mooy firi boobu <laughs> al al imaam Abu Dawud rahimahullah bi ondee hadis bi mu ne mu ne mu ne haddathana beneen nettali beneen càllal haddathana Muhammad ibn Sulayman al-Anbari mu ne Muhammad ibn Sulayman al-Anbari rahimahullah muy ibn Abi Dawud rahimahullah Abu Harun al-Anbari rahimahullahu ta'ala moom de nettali nañu mu ne qaala mu ne qaala Waki' wa ibn Uyayna mu ne Waki' ibn al-Jarrah ibn Malik ibn Adi ibn Furs ibn Jumduma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith al-Hafiz al-Asbahani ar-Ruwasi al-A'war an-Nisapuri rahimahullahu ta'ala wa Ibn Uyayna as-Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al-Makki mu ne ñoom ñaar de qaala wax na wake wam no yaani yastaghni bihi mooy mu doyloo ko xam nga lii waxoon dañ ko ci <laughs> hadith boobu 1004 Uzayna Abu Hurayra ne Sufyan daa jàpp ne eh, eh, bon eh, yataghanna moom mooy yastaghni mooy mu doyloo ko loolu taxawoon nañ ci bu baax léegi loolu nag moom euh, mooy fii moo waaye sauf ko fii euh, raawil hadith muy Ibn Abi Mulayka euh, moom rahimahullah te moom taabi'i la taalibi saxaaba yi la moom dafa ne non affaire bi mooy da koy gën a neexal wala te moom fekke moom jote na trent lu tollu ci trente personnes ci saxaaba yonent bi alayhi salaam trente saxaaba moom Seydina Abu kii nu mu tuddati Abdallah ibn euh, Ubaydillah ibn Abi Mulayka daje ak ñoom moom ni mu ko jàppee te dem te te kiiwee ko fiiwee ko noonu mooy neexal moo tax bi ko taalibe bi ne mais yaa aba Muhammad waaye abu Muhammad waa léegi bu dee waa ji neexul baat nag mu ne da koy neexal mastafa voilà kon loolu noonu euh, mooy lépp day gine rek dëgëral liñ waxoon ne waxu Sufyaan ibn Uyayna bi euh, rahmatullah alayhi daal di wuy daal di daal di eh, du lu ñu mën a dàq waaye eh, insha li gën a noot te dugaale na dugaale na ci biir wax ji mais bu doon nootal kese ak wax ji li gën a jege mooy rafetal baat la hadis sayna abu hurayra ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil qur'an loolu yataghanna mooy di neexal baatam ci alquran damuy jàng loolu mooy li gën a noot sauf que yastaghni bi ko imam waki ak sufyan daal di solo ak ñi ànd ak ñoom loolu it dàq ko waaye du exclusivement loolu la ci jublu ko voilà te ka ngay neexal fekk tamit mu dugal yastaxni doyloo yàlla tabaraka wa taala léegi ñu ñëw nag ci eh, hadis bi ginnaaw kon biñ gisee taxrij bi ni kon ila imam Abu Dawud rahimahullah imam an-Nawawi nee na sanad bi bu jayyid la rahmatullahi ala al léegi mooy ana lëkkaale ma bunt bi ñu ne lii leer na yonent bay saar saam ci woppam moo ne ku dul neexal baat ci alquran bokkoo ci suñu sunna bokkoo ci ñun mooy doxaloo sama sunna sos te loolu wax nañ la sànq loolu day wane ba nga am que ne loolu lu rëy la quand même bu dee du lu lay génne ci l'islam mais quand même war naa tax nga jaajju ko waa ne é man nag sama nekk fi naan nii laa fekkoon alé amay maam ñu koy jàngale wala ama kama jàngaloon alquran dinaa ko bàyyi te fexe nag di neexal baat bi comme li Abu Muhammad ibn lay Mulayka wax bu dee amoo neex sa baat neexul nga gin ko nga koy neexal voilà nga koy neexal ngir mu neex voilà kon loolu tamit nañ ciy bàyyi xel quoi waaw léegi nit nag doo rëy parce que moom raw na rëy ñu andil la leeru yonent bi saa saa waxu yonent saa salaam yow nga jàpp ne joom nga koo nekk di bàyyi la nga doon def di topp ab xadiis buñ la ne lii la yonent saa salaam doon def loolu moom waajooj bu ko gëmee noonu mel noonu moom loolu mën na koo alag waaw waaw bokk la ci nga xam ne moom moom yeneen considération la ciy xool ah damay bañ bu ma naan nga ne yëpp waru ko cee xool waaye loolu faiblesse la ci moom waaw loolu nag ngay teg fee doxal li yoneen salaam doxal sinon lay sa min naa lu rëy la ci eh, ci kaddu ab julli di dégg yoneen salaam naan ku deful lii bokkoo ci man yow nga bëgg continuer di def loolee di bañ a def la mu wax loolu lu garaw la léegi imaamu Nawawi imaam al-Hafiz ibn Hajar <coughs> non imaam al-Bukhari buntu bi da ko indi baabu man lam yataghanna bil qur'an wa qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim hadith boobu Hmm? kii ne eh, te moom si boppam indi woon na bu mel noon mais sauf que boobu ci Ibn Shihab la jaar moo la imaam al ci al mu ne lii hadihi tarjama lii imaam al-Bukhari tuddee buntum bii de lafdu hadithin kàddug hadith la boo xam ne awradahu al-musannifu eh, moom mii boroom taalif téere bi indi na ko fi ahkam ci al min tariq Ibn Jurayj mu jaar ci yoonu Ibn Jurayj ibn Abdul Malik an ibn Shihab mu jëlee ibn Shihab bi sanadil bi sanadil hadith hadithil baab ci sanadu hadith buntu bi mooy que ibn Shihab da koo jëlee ci Abu Salama mu jëlee Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu foofu mu ne man lam yataghanna yal na saa saam nee na man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna waaw. moo tax bu doon woon dara hadith Seydina Abu Lubaaba bi imaam an-Nawawi nee na kii jayyid la waaye am na shaahid ci Sahih imaamul Bukhari comme imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax nii. man lam yataghanna bil qur'an falaysa minna waaw képp koo xamante ne nii yow doo nekk di neexal baat ci alquran bokkoo ci ñun waaye sauf que fii eh, mu ne wa fi sunan xam nga ñenn ñi eh, Sufyan nee na ak Waki' Waki' Sufyan ñoom dañu jàpp ne eh, mooy doyloo voilà mu ne wa huwa fi sunan min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas parce que hadith yi loolu dama ko fàtte woon mu ne wa ghayri ak keneen ku dul moom mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas soloon na xadis mel nii eh, al imam Abu Dawud rahimahullah en fait nii la def déglul kaay kaay kaay kaay euh, jazallahu al imam al hafiz ibn Hajar parce que fàttali ñu benn affaire loo xam dañ noon dañ koy wax après ñu fàtte ko mooy gis nga xadis bi ñu la doon wax sànq euh, euh, ci Seydina al Bara bi mu naan zayyinul Qur'ana yoneen saa sam nee na zayyinul Qur'ana bi aswaatikum taaral leen seen baat yi di ko jaar ci alquran Eh, loolu wax naa baa am jiital lu ñu jiital wax ji ak lu ñu mujjeel léegi foofu noonu ginnaaw bi al imaam Abu Dawud dafa beneen xadis boo xam ne dana haddathana Abul Walid at-Tayalisi wa Qutaybah ibn Sa'id wa Yazid ibn Khalid ibn Mawhab ar-Ramli bi maana anna al-Layth ñi ñëpp ñoo ko nettali que ne al-Layth mooy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi boroom xam-xamu Misr haddathahum moo nettali sëriñam ñii yëpp an Abdillah ibn Abi Mulayka mu jële ci Abdallah ibn Abi Mulayka mi ngi gisoon sànq Abu Muhammad ñi Abu Bakr Abdillah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka juge Seydina Zubayr ibn Abdallah ibn Zubayr ne woon noddukatam fële ca Makka bi mu ne xalifa léegi radiyallahu anil jami an Abdillah ibn Abi Nahik fii moom ci keneen la ko jële ma Abdallah ibn Abi Nahik al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani al-Hijazi rahimahullahu ta'ala léegi moom mii nag nga xam ne imaamu Nawawi imaam al-Kii Euh, an-Nasa'i moo euh, euh, ko dëgëral moo tax ci Taqrib at-Tahdhib mu ne wathaqahu an-Nasa'i al-imam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i nee na kii ku dëgër la ku wóor a ngi muy Abdallah ibn Abi Nahik an Sa'd ibn Abi Waqqas voilà fii mu jël ko Sa'd ibn Abi Waqqas muy Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ñu ne Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay nijaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne wa qaala Yazid waaw léegi nag mu ne Yazid nee na jële ci ki nga xamante ne mu Yazid ibn Khalid ibn al-Mawhab an ibn Abi Mulayka an Sa'id ibn Abi Sa'id moom mu jële ko ci beneen yoon muy Sa'id ibn Abi Sa'id muy Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysar al-Maqburi al-Madani rahimahullah wa qala Qutayba mu ne kanta sama beneen sëriñ mo Abu Dawud mu indi lii rahimahullah mu ne sama sëriñ ba ma do tuddal ca kaw keneen ki di Qutayba mu ne huwa fi kitaabi an Sa'id mu man de ci sama bind la ma noté woon ci sa téere Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mii la jóge woon qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an mu ne bokkul ci ñun ki nga xamante ne nii mooy kii di euh, euh, rafetal baatam dakkul euh, ci suñu sunna ki nga xam ne buy rafetal du rafetal baatam ci ah, buy jàngal Qur'an am ñoom Sufyaan ak Waki' ak Sufyaan tekkee ko doyloo Alqur'an wëlif leneen moom kon lii la imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah ne hadis bii kat. mu ngi ci sunan yi mu jël ko ci Seyna ta'ala anhu wa arda ta ku mel ne al imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi eh, eh, eh, daal dina koy solo ah ah parce que imaam xoola xoola. te te loolu wax dëgg yàlla day day day jàppale rek li imaamu Shafi'i ak ñi ànd ak moom waxoon ne lii rafetal baat lay lay tekki waay parce que xoola imaam al imaam al al al <coughs> Ibnu Maaja rahimahullah même bu dee ne boo hadis boobu am nag faiblesse quand même moom càllale bi am nag faiblesse euh, euh, parce que bon léegi euh, jarul ñuy tudd càllale bi yëpp mu léegi kii mu ne Abdurrahman ibn Sa'id mu Abdurrahman ibn Sa'id ibn Abi Nahik liñ gisoon sànq al-Makhzumi eh, moom doom ji da ne eh, qadima alayna Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne Sa'd ibn Abi Waqqas de eh, radiyallahu anhu dafa dikkwal ci wa qad kuffa basaru fekk taa yooyu dafa mage woon ba gisatul woon mooy silma xala woon fa sami'tu fa sallamtu alayhi man Abdurrahman ibn Sa'id ma ñëw nuyu ko fa qaala man anta ma ne ko kan yow mu ne ma yow la kan comme que gisul silmaxa la yow loo kan mu ne fa axbartu ma xabaare ko ki ma doon mu ne ma marhaban bi ibni axi balaghani annaka xasanu sawti bil qur'aan sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna haadhal qur'aana nazala bi huznin fa idhaa qara'tumuuhu fa fabkuu fa in lam tabkuu fa tabaakaw wa taghannaw bihi faman lam yataghanna bihi falaysa minnaa <laughs> voilà mu kontaan ni ko marhaban bienvenue waay waay kontaan naa caw tatagal naa la sama doomu mbokk bi yow jote na ma ne yow ku neex baat nga ci alquran loolu dégg naa ko man saa bi ñu koy nettali ne yow ku neex baat nga waaw mu ne ko nag dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne alquran bi dañ koo wàcce ci loo xam ne mooy boo koy jàng mu créer nga fexe muy créer ci nit ki di ko xëcc waaw muy attirer attention wam aay yi nga xam ne day jàq la nit mu mu mu mu mu bàyyi ci xel di ko xëcc waaw loolu bu ngeen ko jàngee na ngeen ci jooy jaay yi jooy loo waatee bu ngeen ko manul ngeen ngeen ngeen essayer jooy waaw te ngeen neexal seen baat yi ci alquran neexal leen alquran bi seen baat yi képp koo xam ne neexalul baatam ci alquran fa laysa minna bokkul ci <laughs> noonu la ko al imaamu Ibnu Maaja al Qazwini rahimahullahu taala daal di indi waaw noo ko noonu mu ngi ci al imaamu ad-Daarimi na ko na ko noonu al imaamu Ahmad léegi ginnaaw lii nañ ñëwaat ci al imaamu eh, jazallahu kon eh, sayyidina al imaam al ibn Hajar rahimahullah moo tax mu ne lii hadith bi wa huwa fi sunani man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna mu ne loolu mu ngi ci sunan yi min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas wa ghayri ghayri mooy Abu Lubaba bi ñu nekk. Ah qawluhu léegi nag imaamul Buxaari sauf que imaamul Buxaari yi moom dafa yeng jëm ci façon firi bi kon ñoom imaam ibn euh, ak Sufyaan euh, firi quoi mooy doyloo moo tax mu ne baabu man lam yataghanna bil qur'an wa qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim mu ne euh, ak waxu borom bi nga xam ne moom de moo kawe te yéegul waaw mais Eh, eh, eh, awalam yakfihim waa mais nit ñi nit ñi xanaa doyu leen an naa kën ñun oh, borom bi tabaraka wa hmm? ñun ñoo wàcc téere bi loolu nag kii la euh, suuratul ankabut la ko wax muy aaya cinquante awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra li qawmin yu'minun mu ne ndax doyu leen anna anzalna alayka alkitab kene ñu ñoo wàcce ci yow yonent bi alayhi salaam téere bi yutla alayhim ñu leen koy jàngal inna fi dhalika nekk na ci lii la rahmatan waat naa ne yërmande goo xamante ne ni gu mag la wa zikra ku fàttale ko li qawmin ñeel ay nit yoo xam ne yu'minuuna dañoo gëm borom bi tabaaraka wa ta'ala kon loolu al imaam al Buxaari yi ni mu ko ëndee xadis bi boo tax al imaam al xaafis ne ashaara bi haadihil aaya ila tarjiih tafsiir ibnu Uyayna yataxannaa yastaxni mu ne imaamul Buxaari moom dafa tànn dafa ëndi aaya bi ëndi lii ba pare kàddu xadis bi ëndi leen ngir dëgëral li nga xamante ne mooy nootal ni ko imaam ibnu Uyayna ne mooy doylu waaw mais yataxannaa mooy yastaxni noonu la ko tekkoon comme ni ñu gisoon xadis Abu Hurayra 1004 voilà <laughs> kon. loolu lu ama am solo la quoi waaw daga noonu mu ne euh, wa akhraja Abu Dawud an Ibn Uyayna wa Waki'an gis nañ ko jami'an mooy liñ gisoon sànq euh, ci hadith Ibn Abi Mulayka ba ca suuf bu hadith euh, Sayyidina Bashir ibn Abdil Munzir bi ca suuf mu ne Waki'an nee na <coughs> mu indi càllaleem ne mooy doyloo voilà mooy ah, eh, léegi mu ne waqad bayyana Ishaq ibn Rahawayh an Ibn Uyayna anna istighnaa'un xaas mu ne Ishaq ibn Rahawayh di taalibi eh, Ishaq eh, ibn Uyayna di xari Imaam Ahmad moom daal dinay leeral te ne jële ci Ibn Uyayna ke lool façon doyloo gu jagoo waaw mu ne waqad qaala Ahmad an Waki' mu ne naka noonu la Imaam daal di jële ci Waki' gis nañ ko sànq yastaghni bihi an axbaaril umamil maadiya loolu waxoon nañ ko mooy day doyloo alquran wëlliif xabaaru xeet yi jiitu woon seen téere yeeg moo xam seen tawraat yeeg seen injiil yeeg ak yeneen yi nga xamante ne ay façon histoire yuñ lay nettali naan la walla les les les nangam nangam nga doyloo alquran te bàyyi histoire yooyu ñu naan les gréco-romains wax les nangam ki nangam les nangam yooyu <coughs> doyloo ci alquran <coughs> kon loolu. Eh, mu ne waqad akhrajata tolo soloon at-Tabari al-imam at-Tabari sëriñu mufassiruna wa ghayru wa ghayru wa keneen ku ma min tariq Amr ibn Dinar an Yahya ibn Ja'da mu jële ci yoonu Amr ibn Dinar mu jële ci Yahya ibn Ja'da annahu qaala mu ne jaa'a naasun min al-muslimin bi kutubin wa qad katabu fiha ba'da ma sami'u min al-yahud fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kafaa bi qawmin dalaalan an yarghabu amma jaa'a bihi nabiyyuhum ilayhim ilaa ma jaa'a bihi ghayruhu ila gayrihim fa nazala awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim voilà <coughs> mu ne yeneen daa am ay nit ñu ñëw ci jullit ñi ci ay këyit yoo xam ne dañ cee bind ay mbir yoo xam ne ci yahuud yi lañ ko déggee mu yéem leen ñu bind ko noté ko yeneen saa sam gis leen ne doy na ci ay nit ak cànkute ñu gërëm dina xem neem wëlliif li leen seenum yonent indi woon ñu bàyyi ko fi di xemmeem leneen lu beneen yonent loo xam ne moom la di woon ngir ñeneen waaw parce que alxuraan bi mu ñëwee mooy muhayminan ci yeneen téere yeneen téere yi alxuraan leen chapeauté la ci nekkoon loo xam ne lu ñu war a continuer di doxal alxuraan saxal na ko loo ca newul woon waruñ koo kii alxuraan dindi na ko kon nag jarul yooyu soxlaatuñu ko waaw kon nag nee na euh, euh, euh, fa suñu boroom nag daal di mu wàcc aaya bu awalam yakfihim ndax doyu leen anna kana ñu ne anzalna alayka doyu leen ñu jàpp ci lool waaye ci yow téere bi yutla alayhim ñu leen koy jàngam waaw imam al nag dina wax le mu ne waqad xafiya wajhu munasabati tilawati hadhihi al-aya huna ala kathirin min an-nas kam ni kathir <laughs> rahimahullah mu ne <laughs> nëbbu na nag euh, lien bi am li tax imaamul Buxaari yi tudde buntu bi baabu man lam yataxanna bil Qur'an wa qawlu ta'ala aw lam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim mu ne loolu nag mooy euh, euh, lien bi likkaale bi nëbbu na ci ñu bari ci nit ñi ci boroom xam-xam yi lay wax mu ne comme ibn kathir waaw al imam al-hafiz kathir moo tax mu dàq ne an yakuna di dikra waj mu ne waaye man moom daal xool na xool xamul aay bi lan la fi imamul bukhari yi lu tax mu dugal ko mu jàpp ne bon euh, lii daal amu fi bërëb quoi <laughs> amu fi wàlla sauf que boroom xam-xam bu toll imaamul Buxaari yi amul benn baat benn xaraf bu muy dugal ci buntu lu dul ne amu fa bërëb parce que ñoom euh, comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar mii di fara li ñu wax ci Bulughul Maram harrartuhu tahriran baligha waaw dama koo segg segg waaw kon mooy ñoom da doon segg voilà mu ne fa nafa an yakuna li dhikra wajh ala ala anna Ibn Battal ma taqaddumihi qad ashara ila al-munasaba fa qala mu ne man li ma ci gën jaaxal mooy al imaam Ibn Battal moo leen jiitu ñoom ñëpp ñoom am na Kathir ñoom ñëpp mu ne malgré li mu jiitu ndax junjoon na lii lii ma junjoon man imaam al-Hafiz Ibn moom junjoon na ko mais pourtant euh, imaam Ibn Kathir gisul loolu daa mel ni <laughs> waaw kon euh, mu ne fal muraadu bil aaya al-istighna an akhbaar al maadiya kene mooy liñ jublu ci al aaya bi mooy doyloo euh, wëlif li nga xam ne mooy xabaaru. Euh, xew-xew ak téere bindu xeet yi nga xam ne ñoo jiitu woon hmm. waaye nekkul al muraad al istighna alladhi huwa didd al faqr waaye doylu gi nga xam ne mooy contraire li nga xam ne mooy ak ñàkk non waxul loolu <laughs> waaw kon nag euh, euh, mu ngi noonu kon loolu ama am solo la waaw waaw loolu lu ama am solo la quoi Euh, wallahu taala kon ci kon hadith bii nii hadith bi al imam euh, euh, Abu Lubaba Bashir ibn Abdul Munzir daf ci jàngal saxaaba yi lu ama am solo taalibeem yi bokk lu ama am solo mooy wax leen waxu yonent bari te dañ ci xam ne le fait que mooy bi mu duggee mu ne sami'tu rasulallahi du ñàkk ne am na lu tax ndax boroom xam-xam liñ la sànk du jàngale mu kilo xam ne amul benn lien ak la muy wax ak xew-xew ya xew ki wetam abdoulah du ñàkk ne am na munaasaba boo xam ne tudduñu ko ci hadis bi bu tax mu wax leen hadis bi ne dégg naa yonent bi alai saat saam de mu ne lam man la lam yataxanna du jomb ne am na comme romb muy jàngal xuraan noo xam ne demewul noonu loolu mën na nekk waaye tudduñu ko mu ne dégg naa yonent saa saa mu ne laysa minna man lam yataxanna bil qur'aan waaw bokkul ci ñun koo xam ne lu neexal baat ci alquran wala bokkul ci ñun ci li ñoom Sufyan Waki' ak Sufyan koo xam ne doyloowul alquran waaw loolu waxoon nañ la al Ismaa'ili yi nee na waaye ma ne loolu ñëpp koo xam doyloo alquran dafa war ci bépp jullit waaw lépp jullit doyloo alquran bu wëlif leneen waaye waxul lool rafetal baat lay wax rafetal baat lay wax kon loolu en tout cas loolu daxoon nañ ci taxawa ci taxawu ci waaw kon jàngale lool xamale lii nga xam ne mooy lëkkaali bunt bi kon di rafetal baat si li nga xam ne mooy njàngum alquran waaye it leneen luñ ciy jànge ci hadis bi riwaaye imaam Abu Dawud bi moom kefee ko solo bim ne dañoo romb Seydina Abu Lubaaba ñu topp ko loolu dañ fi xam ne mooy euh, taalibe yi mooy baax na léeg-léeg du bari sax ñuy topp di xool jeexitalu sëriñ bi ak koo xam ne xam nañ ne du fadl la borom gën la ko comme Abu baaba mu xam ne saxaaba la ngeen xam ne moom bu ngeen nekkee moom. Ah, yiw kese ak njàng ak tamit da leen di branché ci yonent bay saa saam sëriñ bi noonu la war a faxemal waaye sëriñ boo xam ne bu la taalibe yi toppee ba ñëw ngeen di waxtaanee dam yi baak ay affaire tool ya kese yooyu taxul sëriñ jóg waaw ay nawet bi nu mu demee nangami nangam lool lool taxul ab sëriñ ab sëriñ taxul nit di am sëriñ voilà ay nangam waxtaane waxi àddina dara ci wàllu diine loolu taxul sëriñ jóg waaw bi mu ñëwee nit da nga sëriñ buñ la yaakaaree da ngay wax nit ñi alquran ak sunna ak loo xam ne lu leen di jëf lu leen di jëme ci seen boroom te di leen soril ci bakkaar yeeg yi nga xamante ne ñooy wu xëcc nit ñi di leen yóbbu ci cànkute sëy na Abu Lubaab wax loolu woyof bi gaa yi duggee du mu dugg këram ñu dugg neewul eh ku leen dugloo suma sortee non waaw ñu dugg mu dugg waaw xam ne am nañ gërëmam waaw ñu gis tamit léeg-léeg dañ ci xam ne bi mu ne fa ida rajulun rafet sa ñu gis muy nit koo xam ne kër gi ah kër gi de eh, kii Euh, ràpp na même moom mooy koo xam ne àddina dafa dudd àddina waaw yëfi àddina bagage àddina taxañ mattum àddina jariñ soxlawu ko voilà moo tax moom na am rek mu kii quoi waaw loolu léeg-léeg loolu du jëw waaw léeg-léeg du jëw waaw ndeysaan sëriñ suñu sëriñ ba ndeysaan ah, ak a dëddoon àddina moo tax néegam eh, bagage yi ngay gis ci néeg yi ay kii ay armoire fii ay nàngam yooyu yëpp amu ko woon loolu du jëw xam nga li jëw li baaxul mooy nga ñëw ni invité la kër nga toog di di di caméra kër gi sa bët yi waaw du xool lu manqué doom yeeg doom yi waajeeg bu dee ko am doom la sox naam wala kii boo génnee naan man kii man këram gi man ni ma jaaxale man kii doomam yi nangam te kat leen di yar ci sa kanam yaan bàyyi leen ay gone lañ nga dem di loolu jëw la waaw wala loo xam ne xam ne na yow lii da koy nëbb bu guloon nit ñi gis ko nga ñëw gis ko ba pare dem di ko nettali loolu moo baaxul voilà sinon bu dee yu mel nii loolu du jëw wallahu taala alam kon ba pare tamit taalibe bi bu dee mbir mi dañoo jàngale am jàngale eh, mais am na loo comprendre wala jëfe ji yow man xamoo nuñ koy jëfee am nga droit laaj moo tax ibnu abi mulayka eh, eh, abdul jabbar ibnul ward da koo laaj mu ne fa qultu li ibn abi mulayka bi mu nee yoneen saa saam nee na bokkul ci suñu sunna ki nga xamante ne nii du neexal baat buy jàngal xuraan nee na ma ne ko mais yaa aba wa qultu li fa qultu ma ne ko li ibn abi muhammad ma wax ko ibn abi li ibn abi mulayka ne ko yaa aba muhammad ma sëriñ bi ko nettali waaw ne ko mais waaw ida mais ara ayta ida lam yakun hasana sawt waaw xoolal bu dee ne waa ji baatam neexul na mooy loolu taalibi bu nekk am na droit bu dee wax ji leerul wala boog dégg na ko waaye am na ay questionnement yum am ndax am na lënt lënt mu laaj loolu mën naa nekk waaw te bu boobaa sëriñ bi tamit yàgg nañ koo gis warula mer naan ko mënoo ko dégg niñ ko wax rek waaye jow yow déggal li ñu wax nga dem fexe ko def ah faut pas être compliqué non non compliqué wul il est légitime laajam bi légitime na waaw bu boobaa tamit mu rafet jikko daal di koy eh, gën a leeral rek moo tax mu ne ko yu qaala yuhassinuhu masata waaw ah, da koy rafetal waaw yuhassinuhu da koy gën a rafetal masata moo tax imaamu Nawawi ne yataxanna kon yuhassinu lay tekki ndax parce ki tamit lool beneen kii la arraawi adraa bimaa rawaa voilà beneen règle mooy ki nga xamante ne nii mooy ki solo moo gën a xam ni mu solo keneen al imam ibn abi mulayka bu budul woon ne loolu lay tekki te moom bon moo féete kaw ñoom imam sufyan parce que ñoom sufyan duñu duñu duñu taalibe saxaaba waaye taalibe taalibe saxaaba lañ waaw mais moom mi nga xam ne moo ko jëlee waxoon nañ la imaam Abdallah ibn Zubayr bi mu nee xalifa radiyallahu anhuma moo ne woon noddukatam te gisoon nañ keroog mook Ibn Abbas ak Mawlana ibn Umar te wax nañ la daje naag trente ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi moom bu tekkewee noon xadiis bi taalibe bi laaj ko bu woon ne du tekki lool dina ko ne noonoo waxul lool mooy doy la wax mais dane loolu lépp ay mbir la yoo xam ne day gën a li nga xam ne moom lañ waxoon ñi nga xam ne ñoo ko tekkee te xasanu sawti lay tekki yuhassinu sawtahu mooy di eh, rafetal li nga xam ne mooy kàddoom gi ci alquran ñuy jàng wallahu taala alam kon ci kaw noonu la ñu jeexal hadis bi léegi nag hadis bi ci tegu dañ koy tudd rek jàll parce que romboon na moom daal di tëj bunt bi mooy dernier bi muy hadis bu mujj muy hadis mille huit mu ne waa ani bi te loolu côté bi mooy leeral ni mu tudde ni mu mujjee tudde tarjama bi wa talab al qira'ati min hasan as sawt wal istima' la sakku ki nga xamante ne nii mooy ki neex baat muy jàng alquran da koy déglu mu ne waan waan ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala linnabiy sallallahu alayhi wa sallam iqra' alayya alquran fa qultu ya rasulallah aqra'u alayka wa alayka unzil qaal inni uhibbu an asma'ahu min ghayri faqara'tu alayhi suurata nisaa'i hattaa ji'tu ilaa haadhihi al-aaya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد wajina bika ala haa'ulaa'i shahiida qaal hasbuka laan faltafattu ilayhi fa idaa aynaahu tadrifaan muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne hadiis mujj bi mu ne wa an ibni Mas'udin mu ne mu ngi jóge ci Abdallah di doomi Mas'ud ji mooy Abdallah Utba de Utba ibn Mas'ud Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena qaala li nabi mu ne yeneen saa saam daf ma wax dama iqra alayya al-Qur'an dama Abdallah jàngal ma al-Qur'an ma dégg fa qultu ma ne ko ya Rasulallah ma yeneen saa saam bu la nee jàngal alxuraan mu jàngal la ah kaamil bi mooy jàngal ci alxuraan <coughs> nee na ma ne ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow ndawal yàlla sallallahu <coughs> aqra'u alayka wa alayka unzil ma jàngal la alxuraan ngay dégg te ci yow lañ ko wàcc yonent ne ko mu ne qaala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri mu ne ko waaw damaa bëgg a dégg alxuraan ci keneen ku dul man fa qara'tu alayhi nee ma jàngal ko <coughs> ma jàngal ko suuratu nisaa jël ubbi suuratu nisaa ba ni may àggee hatta jiitu ila hadhihi aaya ba ni may àggee ci aaya 41 bi fa kayfa ana naka ila jiina la ñuy teewal indi yawmal qiyaam min kulli ummatin ci xeet bu ne bi shahid koo xam ne mooy see nekk seeday xeet wa wa ji'naa bika yow yonent bi saa saa ñu teewal la indi la ala haa'ulaa ci sa saxaaba yi ak ba ñuy ba tukki shahidaa nga nekk seen seede waaw suuratu nisaa aaya 41 qaala nee na bi ma àggee foofu yeneen saa salaam ne ma hasbuka al'aan ne ma léegi doy na léegi doy na man ngaa arrêté nee na faltafattu ma xool bu baax xool <coughs> gestu xool yeneen saa salaam fa ida aynaahu tadrifan ma gis ñaari bëtam yi di sotti rongoñ muy doon jooy muttafaqun alayhi ci dégg gi mu doon déglu alquran mu ne xadis bi al imam al buxaari imaamu muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko bokk solo xadis bi nag jolloon na xadis quatre cent quarante six gisoon nañ ko ci chapitre quarante cinq baabu fadlil bukaa'i min xashyati llahi ta'ala wa shawqan ilayhi loolu dañ ko gisoon kon waxoon nañ la dina ñëw xadis mille huit moo nekk nii moo nekk nii ñëwaat nii kon hadis bi romboon na moo tax duñu ci taxawaat lépp luñ ciy wax lëkkaali mu bunt bi mooy liñ la wax sànq biñ koy tàmbale mooy fi imam jeexale baabu istihbaabi tahsini sawti bil qiraa wa talabil qiraati min hasani sawti wal istimaa'i laha mooy sàkku ci ku neex baat mu jàngal la alquran ngay déglu te nga déglu ko mooy yonent saa salaam dafa ñëw ibnu Mas'ud mi nga xam ne waxoon na man araada an yaqra alqur'ana ghadban fariyan kama unzil falyaqra'uhu bi qira'ati bi ni ummi abda allah mu ne képp koo xam ne bëgg naa jàng alquran yeneen saa salaam ko doon wax comme ni ñu ko wàccee waaw na nga ko jàng ci njàngin wa ibnu abd muy abdallah ibnu mas'ud nii waaw moom la woo ne ko no ko moom la woo ne ko jàngal ma alquran waaw ne ko jàngal ma alquran ma dégg waaw mu toog di déglu wax nañ la mooy Seydina Omar waxoon Seydina Abu Musa buñ toogaan mu ne ko ya Aba Musa zakkirna rabbana fàttali ñu suñu waxu borom Seydina Abu Musa di jàngal Qur'an yu neex ñëpp di déglu loolu ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee moo taxoon ma ne la kon loolu ñoom al ñoom la Cheikh Abdul Basit Abdul Samad di wër ci dëkk yi di jàng al Qur'an stade yi fees dell wala fa nga xam ne fa lañ koy jànge jàkka yi fees dell waaw Égypte bu doon jàng ba xattaa mbedd yi lépp doon fees jàkka yi day fees ba mbedd yi rajo yi ñëpp teg ku ñëpp di déglu waaw loolu sunna la day wane xër li nga xam ne moom la xeeti yonente may saa saam xër ci alquran sa ñoo yey yal nañu ci yàlla dolli xër ak shawq ak sopp alquranu rabbina waaw di def ay ndaje parce que xaari sàngam mooy ñëw ngir jàngal ñu wala ñu ñu nekk fenn ñu ne diw waa diw ay xarit la ñu toog waaw fii mu ne ñu toog ñu ne waa diw te nga ñoo jàngal dara ci alquran waaye ñépp di déglu di déglu nag wax naa la doo wax gaay jàngal la nga yor sa téléphone di cate di ree daan ay moo neex ay moo neex xaaraw ma message asalaamaaleykum waaw ñu naan léegi quoi yow yow yaa neex quoi waa ji dañuy déglu alxuraan loolu yu fi caaxaan la nga naan la da war a déglu mettez boo téléphones sur silencieux wala vibreur wala hors ligne sax ngeen déglu waaw loolu mooy jur ci yow ak ak ak ak ak ak ak ak jooy yone saa saa dafa déglu ba jooy loolu yow boo nee sa téléphone bi kàngam nangam di kii kii bu nekk di def leneen loolu nan nga koy ame moo tax il faut ñu ñu correct quoi voilà <laughs> voilà mooy loolu moo tax lii lu am am solo la wa talabil qiraa nit man nga sàkku ci nit koo xam ne ku neex baat la mu leen di amu jàngaleen alquran waaw ngeen toog saay xam nga sa bopp yow xam nga ñi fi ne diwo fi gën neex baat Seydina Omar loola def mbooloo ma ñu baree fa ne mu ne Seydina Abu Muusa mi yeneen salaam ne kii de jox nañ ko ci mas mizmaar mi mazaamiiri aali Daawuud Seydina Omar ne fa Abu Muusa zakkirnaa rabbanaa waaye fàttali ñu suñu suñu alxuraanu borom te yeneen saa saa moom woo Ibn Mas'ud ne ko jàngal ma alxuraan ma dégg mu ne ko ah yéen a jàngal alxuraan tey ci yow lañ ko wàcce mu ne waaw dama koo bëgg a déglu ci keneen ko dul man allah allah <laughs> mu ngi noonu kon di sàkku di déglu alxuraan loolu dafa am solo sàkku bi nag mën na nekk tamit nga jël cassette teg wala CD wala audio wala nga dugg YouTube wala nga dugg internet daal di teg ci jàngkat yi am nga ñëw. daal di ci def li nga xamante ne tànn ci kenn muy jàng ngay déglu voilà waaye loolu lépp da ciy dugg loolu kon li kaw noonu lañu ñu jeexal buntu bii di chapitre cent quatre-vingt-deux bii di ñëw <coughs> ba léegi ñuy ci ba léegi ci mbiru alquran lay wax ñu ngi ci kitaabul fadaa'il waaw ndax mooy ngëneel gi dina màgg mooy alquran waaw moo tax it bii di ñëw inshaa allahu taala moom la al imam dindi beneen chapitre muy chapitre cent quatre-vingt-trois